suratul majid saaru majid makkiyatun bale makka la illaa wala qad xalaqna samaawaati wal arda wa madaniyatun loola ko def madina la de xamsun juróomi aaya la waa soo na ñun gaa yi ci jaabee bismillaahi fatuna wax sama ci tudd tudd buur rahmaani ka daaju xeewal bi daafun lépp jaadu yaa rayu ka daaju xeewal ñu daaju alaxira xaar bokku ci baatin bopp saari nga xam ne laa alamul muraadi moo wét ci kuréel laakin mbokk saar yi ay xaraf lañu yu yàlla sànni ci téere bi xam ñu seen maanaa ñu ne ay xaraf lañ yuy junj ay baat ñu ne tudd saaroy la waaye li gën a wét daal mooy kóode yi xamuñ gëréem de xaaxaaf nag moom sax fi nga yoon ñu doon nañu ay mbokk lañ ñoo xam kanante baa ah bu ci nekk tàmbali nañ ko wenn xaraf saa tàmbali nañ ko wenn xaraf muy saa xaafi tàmbali nañ ko wenn xaraf muy xaaf saaru saa ñuy bëgg yàlla rek da doon fidèle moo tax ñu nekk li ko bindee Adama ki nga xam ne yàlla bind fi mu bind mbindeef yi ci lañ xamee kàttanam ak xam-xamam ak ak wéetam te lim bind yëpp Adama ci gën a màgg ak ci doomam xaar nag bindi àllaaxira lekk lay sax lay fidèle ndax la ñëw lekk ci àllaaxira moo tax ñoom ñaar ñu ñi bam ne xaaf daf ca ne wal qur'aan ci zikri fii ne xaaf lu mu ci teg wal qur'aanil majiidi foofa mu jàngat faat Quraysh ba ñëwee ci yonent bëgg a jubóog moom dama waleen ci tawhiid an imshuu wasbiruu alaa ayaatikum aj'ala al-aalihata ilaahan waahidan lii dem rek la saaru saar digle moo tax yàlla nekk li ca qaala rabbuka lil malaa'ikati inni xaaliqun basharan min tiinin danaa bind aadama bu jëkk rek saaro wa bu gëjë ko kese aadama ne ba yàlla digalee malaaka yi nañ ci jógal aadama bii saar nag moom bi di àllaaxira ko tax a jóg moo tax moom yonent daana ko xutba ci xeer ndax zalika yawmul xuruj mi ngi ci te zalika xuruj mi ngi ci hasrun alayna yasirun mi ngi ci ba mu waxee ca saar saar wal qur'aan di zikri da xam ne tawhid la dikkee bind ak la dikkee dëjë na ko inu ko illaa zikrun lil aalamiina moo mujj ci saar fii saar yi alaaxira rek la fi saraat ñu ko tëjee ba zakkir bil qur'aan yi man yaxaafu wa'iid xaraf yi nag yàlla gëjë na ko ci alqur'aan ci bari nag nga xam ne gëj na ci yëf yi itam ci barab yu bari saar yi nga ne baasi bopp saara nga ñaar fukki saar la ak juróom-ñett saar yi nga xam ne ngëñë ngi ci dikki wa saafaati wa tuuri lu demee noonu yooyu fukki saar la ak ñeneen te genn wàlla genn wàlla saar yi nga ne am na baasi bopp saar lu tax saar yi nga xam ne yàlla géñ na ci jaaraf nekk na ci mboolem kaamil bi laam miim ci lañ am na ci xaaj am na ci xaaj suuf am na itam ci saar sax du bopp saar balaa wax suuf bi xuna si jawaange xuna si ngiñ laa nga yëg ci saara balaa wax suuf bi safaxi wala réew ma dana dem dugal ko ci biir saar te itam saar yi feeñ moo gën a bëri saar ak juróom-ñett amma ngeen nit ci yëf yi nag ma ci saar ngeen ci xaraf moo gën a bëri ndax nit saar la ak juróom-ñett ngeen ci yëf moo gën a néew ndax moom am na ci biir saare ngeen ci yëf sax amul lu may ci xaaj bu mujj bi wala ci suba bu mujj sax boo ci dindee war saafara boo ci dindee ci des yëpp ci suba bu mujj bi la rek wala am rek yëpp gën ci xaram yi nag du nekk lu may ci bopp saa ndax wax bi xamut firéem tudd ci biir wax yaram loolu fay doon lim lëdd moo tax bi mu nekkee ci bopp saa yi sax la jël lañu sakka bu duggoon ci biir wax ji nag am na ci benn xaraf saa saa nuun kooku benn rek la njën ci yëf yi itam ñëw yoon ni ki la yàlla wax ne wala asri inna l'insana la fi xusrin benn yoon rek la géñ tontu la ñëw wal najmi idaa hawaa benn yoon rek la géñ maa ba ba maa ba la saa yu ma kawaay mu ni doo saa ak saa ak nu géñ na itam ci yaari arab ni ki haamiim yaari arab rek la yaasiin saaha saasiin géñ na it ñaari yoon wax na ne wa duhaa wal layli idaa sajaa was samaa'i wa taarati giñ yoon donte la soog a ñëw yi ñëw na ci ñett alif miim saa siin miim alif laam raa giñ ñi ñëw na ñett wa saafati sabban wa saajiraati sajran wa taaliyaati zikran inna ilaakum la waahid arab yi ñëw na di ñenant alif laam miim ta alif laam miim ra liñit ñëw na di ñenant wa zaariyaati zarwan fal haamilaati wiqran fal jaariyaati yusran fal muqassimaati amran innamaa tu'adun la saadiq arab yi ñëw na ci juróom kaaf aa yaa ayn ta haa miim ayn sin qaaf géej ñëw na ci juróom wasóori wa kitaabin mastóorin firaatin mansóorin wal baytil ma'muuri wa saqfin marfuu'i wal bahril masjuuri inna ashaaba rabbika lawaaqi' wal mursalaati urfan wal aasifaati asfan wal naasiraati nasran wal faariqaati farqan wal mulqiyaati dhikran wal naazi'aati nash'an yooyu ñëw nañ ci juróom naka kaaf haa yaa ayn saad haa miim ayn sin qaaf ñëw di juróom tax na ba njëriñ yi ci jëf yu feeñ yi am na lu leen ba tey njëriñ yi ci xaraf yi la weesu juróom nag ndax baat bu mën na firi toggale ko ba mu ëpp juróomi xaraf loolu rafetul ci wax yaaram njëriñ yi ci yëf yi itam weesu juróom lu mooy ci dara barab wasam ci wàllu xaaral ak moom li mu li mun a bëgg juróom suba ba juróom ñaari yoon bi nga xamee ne yàlla jëñ la ci arab yooyu ci ñetti saa ak juróom ñett dina wàcc waaye weer yi géej ci genn wàll ga ci yëf yi loolu moo la xamal ne arab yooyu ci bopp saari ay ngéñ la yu yàlla géñe de dañoo takkoog téere bi nag buñ tudd xaraf yi rek foog ñu téere bi alif laam miim dañ ca daal di teg zalikal kitaabu saa wal qur'aanil di zikri yaasiin wal qur'aanil hakiim xaaf wal qur'aanil majiid yu lëkkoo ak alquran la moo tax de buñ tuddee xaraf yooyu ci saar daal lay ci ca saaro ci njàngat lépp te soraasi araf wala ba te jeexal ko xaaf dina mooy daj wa nekk fa àddina yam moo wër suuf si suuf si fa même digganteem ak gi yàlla nga bind aw daj mooy daju xaaf moo fa nekk wër wër àddina si ni ci wal qur'aan yi géej na ma al qur'aan al aji tedd géej naa ji al qur'aan bi tedd eh waru Makka duñ gëm mukk de loolu mooy jawaab ja dañ ko àggal asaf nañ jawaab ji ngir li nga xam ne bés na ba moo gën feeñ lépp luy feeñ ndax yéfaru Makka yemuñ sax ci weddi bal bay tax a ji nañu an jaa aw bu dikkale leen mun turun aji waale ne mun tuddee ci ñoom yemuñ ci weddi yonent bi yemuñ ci nar loo ko bañ koo gëm dañuy néewu sax. naka la yonent bi mën a doy ab yonent lii lu ci yéemu jaam yàlla bu yàlla tànn yónni ko ci jaam yi gëmatuñ ko fitteelu nañ seen a ñàkk gëm àgg ci seen ñàkk gëm gi ñun moom lañ def kéemtaan ñoom na yonent bi nooy ab yonent loolu lañ def kéemtaan yàlla ne ñu ngi yéem ab yonent ñëwal leen du foofu la foofu la dayob kéebar foofu la daaw teew-teew ba xaaral taxaw alkaafiruun way weddi ña ne xaataa di leen xëyul def daa aji mu tuddee aji yéemu di ah nit ñëw naa yàllaa ko yónni lii doy na kéem daan di yéefara topp tigi yàlla doj kat mën na yàlla doj moom mën naa doy yàlla waaye Muhammad mi di nit rek kooku war na doy yónent bi yàlla ay laa mit naa dem deena nu wakku naa tam nekk turaaban di suuf daan dellu si waxuma mu naa moos buñ dee ba daañ dekki zalika na le rajoon ak dellu la bayatun bu daaji sori rek mu ne alaandi naa xam nanu maa tax ko fu la dana wàññi ko maa tax ko fu lekk ko dollu suuf minum ci ñoom de ku ci nekk di lekk ci moom yëpp yàlla xam na ko waaye aji nekk la fi nun kitaabu téere xam ni bu daaji wattu de damay rawi ma boose ban bayit ka sa wet nañu bila ajaab damaa jaaw ba mu dikkalee leen boobu ñoom di am lu ñu nekk leen ci mbir mbari ji mu daa ji firente de ñu ngi ci mbir moom firente ñii ne nañ yonent bi jabar la ñii ne yonent bi woykat la ñii ne yonent bi buxaaba la alquran jabar la alquran way la alquran buxaaba la yooyu wax yooyu wax àndul de afalam yanzuru ndax dañoo seetu ak seeni bët sa xalam ak seeni xol ila samaay jëm ci asamaan xooxoom ca kaw seet seeni xool asamaan si moom mën nañoo xool ci kaw seeni bët nañ xalam nag suñ ko xoolee kay sa sane naa naka nu tabaxee ko ci lu dul kennu ba soo yem naa atam rafetal ko ba ma laa sa seen ñaar soo min buróo ñu ay xar-xar de asamaan si ree xam ne mën ngaa xool janoom moom doy kéem daal seetlu leen ko yi dama seeni xel ci mun day xamut amut ab jën amut amut amut ay kenn te doo bën bën wala la suur maintenant atalal nañ ko suuf si ngeen dëkkee ñu ngi ci kaw ndox mi waan xëy naa tan sax sani yaa ay doj waan ban tan saxal si ak moom suñu doon yëpp xeet day suñu laaj rafet daf ci rafet ngir ko ci floor ba ci graafa di ko andi ko di xam si ñaar bépp jaam bu ñu ngi muy delluwaatoon ci bopp toppal boromam de wala xam naa ko wàcc mu ne sama yëpp jaaw sama maam ndoxam taw mubaaraka mu ngi bar bar bëri fa am ba naa tal faxal bii ci ndoxam taw janaati ni tool waxa bala ni ak bépp maa moom am mbay muñ góob na de wala xam naa tàmbali ma baasi xaar yi muñ ñëwee gudd ay ko talawoon bu dee ñett ndox yi mu dee ay jarankalo de restam bi mu wër de dinañ baal di ñaan jaam waaye naa leen dundal fii ci taw fadda sa suuf may sa suufee aji wow te saari sa kem googu de suuf gannaaw bu bu mbowoon alxuroo yi la génn gëstu ko ci seen i bàmmeel ne jekki ku koy weddi soo seetee taw bii taw di saxal gàncax nga xam ne ka mën a loolu mën naa dekkal ku dee génne ko ci bàmmeelam de saari moom alaxira rek la leen indi gas na bari weddi woon na xam ne wu jëm jëkk seen xaw nooy nitu nooy saaru makka nag fokk loolu am yonent yu jëkk ya ak seen xel ya leen weddi woon waa saabu rafet ak waram bënn ga ñu ne Hamza la tey mu Safwaan ñu ne Shuaybu wa Samud wa Samud ña waa nag nag ah wa Firawna ak Firawna waa Luut nag bopp ci la waa saabu day gëstu ak waram gàll fa mooy Shuaybu wa qawmu Tubbaa naa bi Tubbaa buur la woon bu dëkkoon ci Yaman yëpp loolu na ne bu képp yonent képp na ci moom bu dul képp te solo wet nañu ko si la yonent ah, bee baax te war ci ñoom. waaye di dëpp sama def affaire yi naa ndax dañoo lott bil xam ci bind ka la war a ak jëkk ndax yàlla muy bind bindee fi bu jëkk daf cee lottoon naka lay lotte wan ci bindal ñaareel ba day um ñoom fi daf tin way nekk lañ ci lënt jëkk mu ne danaa ko delloo ñu ne loolu amul wala xam-xam naa bind na lu insaana mbir ba naa dama dana xam maa ko siisu la dana solo ko ñu ci moom nag boobu bakkanam ne yàlla bind nit ki te xam na lu ko bakkanam di faral wane na ñun aqrabu moo gën a jege lay jëm ci moom dina am lu wari di ci bu ma xol de te yàlla mi la bind kat bu ma xol di jàpp ci sa xol bi xam ne bu dogee nga dee lim lay jege yëpp yàlla dafa gën a jege. li kat dina ci xam-xam waaye laa yi tekkale wu loolu de ñun ñoo gën a jege. nit ki mu keneen mu ne wane na aqrabu ilayhi walakin la tubsirun na ne maa gën a jege waaye gisu loolu wane na jege jege jëmm la de jëmm rek lañ mën a xam-xam kenn mënu ko gis di seet la ah, ba dana jàpp ak mu taqiya mu mutalaqiya ni ñaari way daje ba nga xam ne moom lañ wax ci nit angi yami ci la jor wala ni cimaari ak ca càmmooy ak nit ka xale ñu ñaari way jëkki lañu de ba nga xamee ne mu kallaf nekk yàlla ko boole ak ñaari malaaka raqiib ak atiid ci ndeyjoor bi lépp lu mu moo koy bind ci ci bi lépp lu mu def moo koy bind maa yen ci suuf baata ci mu min xawli ci wax ilaa la day dara ak ñàkk la fa moom raqiibun aji wattu atiidun ilaa ji teexu moom de amul benn kaddu koy lu may malaaka ma dina ko bindee wa jaa te dikk sakratu mawti wettanu dee gannaaw loolu nag doo gudd gudd fan yaa ngi mujj ci te laaj ci rek waaw te doo doo jóg de wettanu dee daal di dugg bi la ànd ak dëgg daal ko kooku la ci dee maa kunta mooy la nga nekkoon tey du daw mi ci moom de daw mi nga dee mi nga doon daw yow doomu aadama nag mucc na ak dee lay mucc yàlla dee gan doon daw boog àcc na ku dee moom. te tey jëm yàlla taxaw na wanu fi xata wala fi tuuri jëmu tëbëre saa yi ka boobu de wala bukta yowul waaye di mooy bi def dëkk bëre bés bi walee bukta nag dekkal ñëpp kooku mooy bés bi yàlla doon te koo jaami de wa jaata di ko na fi bépp bakkan maa aji nekk la ànd ak moom saa yi kon malaaka mu de aji màng ko wa sey na malaaka mu de aji saare ña waral ko rek ak ñeenal ko feñ cap yàlla ko na ñëw malaaka am koy gën jiital ko wala mu di ko defal bu fekkee gëm yàlla la ak malaaka yi doon seere ay jëfam ñu naa ko ñu naa yeefar dina la xatum dañ nekkoon la ci àddina ci xasati ci càggat mi naa saa ci déwé ba nga nee ci àdduna sàkk ne woon nga nii xamula woon ne daañ la dekkal hisaab la parce que xam naa ñu nanu an ka waris la ci talaaka mu waay sa ba ba sa rukam ci saa yow man la aji sa aji ñaaw la rek léegi nag muuri naa sa bët di la di la di nga gis doon yëpp yaa ngi jaroon moom de wa xaaral sa wax xarit moo aji la koom jëf yi rek di malaaka ma nga xam ne moo doon bind ay jëfam ah saa di lee maa la dayee mooy la ne fi man ak si suñu aji teew la de su ko defee malaaka maa ngi woon jëfam daal di indi karama ba paj mais bu lii la ma si jëf de di seet lépp di ay ñaaw de wóor na ab xiyaar saa ngi leen. wala am te tan yow malaaka mi fi jaanuma ci jaanuma bu la kafaarin képp weddi haa kon hani bi bu gaa yi dëngam dëgg dëgg de képp koo xam ne dafa weddi woon yàlla ma ko tey ci safara de man naa leen ko di tere haa kon mu ta nit bu mu ri nit bu gaa ji sikk diina alla fi kaaka jaana def na maa la haa kay yàlla iraan yàlla axara jeneen baa xiyaaw sànni leen ko fi laa saa di jëm gën ma ak sa di di aji lëkkum ca te mooy saytaane la rabbana jaanama ñeel jaanama alim salaati ndax fees la ba nga xamee yàlla dana xamee ba yàlla ne ko ndax nga ba taxul taxulu ba taxul ba taxul tax jaanama alim madini ndax li leen su ko ne ndax nga mu ne ko ndax doomu doli de mu sànni weneen xeer ndax fees nga mu ne doomu doli ba yéefar yëpp jaar du laa nga sax moom jaanuma su ko yàlla ne ndax mu ne ndax dooma dolli yàlla jël tànkam nag teg ko ci kawam nag rek bu fees dell nag naa xap xap xap xap xap boobu siifa ci aljanna to aljanna leen sax ci nañu yàlla ragal ñu yàlla yàlla ñu yàlla boole ñooñ joñ nañ leen safara ña ragal yàlla gëmoon yàlla di topp yàlla ñoom ak yàlla la ñuy indi mu jege ci leen de waaye dafa ne di bin moom du mu aji sori leen na ñu nga janum moom ñu na leen xaasa ah añ leen ngeen di gis maa soxla danu mooy la def na def la def na def leen ko de lañ leen dëloon ci àddina ngoog ci àjjana di kulli awaa bi ñëw bépp def la abam ci topp borom xafisul ku de aji wattu daayam def man xasee ragal na mu rahmaan aji yërëm ci bil xayri ci faddu ko jaatam di ko bi xalin ci xol mu ni win bu daal di jublu ci topp boromam de duxuluhaa xaram leen aljanna bi salaamin bi mu ngeen di mucc daal ko doon yawmul xuluud mooy gësëb gën ba de lawum ñeel na leen maa yasha'uuna lu ñu toog ak moom te daañu am ci aljanna lu ñu toog dañ leen di wax mébét leen mébét leen moo tax de liñ soxlaa boo dee ci àddina noonu lañ leen soxlaa ci àllaxira ndax jaay yi duñ leen dugalee aljanna ne leen mébét leen itam duñ xam luñ war a mébét borom xam-xam yi rek xam nañu war mébét looloo looloo tax dara jëye di gën a kawéante ak ñi nga xam ne toppoon nañ xam-xam yi laaj ñoom lu ñu mébét ñu wax leen ko. ñaar jamono moom lu ko ñuy mébét rek loola ngay am waaye nag ku nekkal fa xam-xam leen de <coughs> daalika boobu de dëkk yow mu xulóo di mooy gëstu biir ba daw ñëw leneen maa saa ñu toppee ak moom wala day naa taa ñu la fi ñun yàlla mati yi dun ak ndoli de. su leen yàlla joxe ndax ma dolli leen ñu ko ndax li jàpp nañu ñu dolli mu dolli leen de te dolli leen gis ko. comme alak naa bëri na munoo alak yéen xam la moom jëm njëkk seen même xam ni ay maas ñoom ñoom ak ñoo gën a sos ñoom ñoom battan ci kattan ba naqaboo dañ ñu ngi tudd bilaadi ci réew yi ak min may ndax ak tuur yu waay na fi taarika naka ji naka la jeex doon ñu doon la ci kalaawaat. liman kaana ñaan ka nekk na loo ñaan ko xalbun xol awal xaay te mu sami sama dégg wowata moom sayidun aji teewal la mu xolam def wala ka xalaat naa bind nañu sama waatee asamaan yi juróom yaar wala ak juróom yaar bu ma bay na maa rek diggante ma amat naa ba ñu ñun loxo bi ab coono de sa mu ñal yow yonent yàlla moom ma dara maa yàqu loolu ci la wa sabbi sa baral am di rabbi ka mbir nga aji la mboo ca borom sa xam ne du la ci njëkk fenk ak jant ba ak ci njëkk soga wa mina layli ak ci guddi sa kaddu julil ko julli bi juróom de daa dee eh, yu kuréel yi ee eh, yéen jël doggante yi de ee eh, yéen yàpp yi ñëppatikoo yi de karaw yi safaaroo yi de seen borom na ngeen dem pencam yàlla ñëpp teewandoo pencam yàlla de yow ma yas ma woon a des ba danañu génn fin ak xaaju ngir rafet ci dëgg daal di boobu de bés yow mu xuroo ji mooy parce jëm pencam yàlla rek li ñuy weddi de dinaa naka nunu yi naanu nunu yi dana nu dundal nu muy rey wala a jëm na nun yow ma tax a xàpp bés ba dana fàtteeku daal di alum bëri seen siraan mbir mi ñu koy gaaw daal di ko bëgg a gis ak lu fan la aaree naa waaw mu ngi seen jaay jàppandi ne daanu ñun aadamu ñu naan xam bi ma yàqoon na danañ wax ko ñoom ñëpp rek. ba maa ngi leen di yow jàppaale nga yaay ñu mën a baaxale ci ñoom ba sa kër waa leen ba xuraan ak alxuraan ma ne xamu ko sama ragal waaye di ay dëkk sama nit mooy ñi dem yàlla de.